fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saabi'i wal xamsiin. wa an abii bishrin qabiisata binil muxaariq radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala taxammaltu xamaalatan fa ataytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam as'aluhu fiihaa faqaala aqim xattaa ta'tiyanaa as-sadaqatu fana'mura laka bihaa summa qaala yaa qabiisaha inna al-mas'alata laa taxillu illaa li axadin salaasa rajulin taxammala xamaalatan faxallat lahu almasalatu xatta yusiibaha summa yumsik wa rajulin asaabathu jaa'ihatun ijtaaxat maalahu faxallat lahu almasalatu xatta yusiiba qiwaaman min ciishin aw qaala sidaadan min ciish wa rajulin asaabathu faaqatun xatta yaquula salaasatun min dawil xijaami min qawmihi laqad asaabat fulaanan faaqahaa fahallat lahu almas'alatu hattaa yusiiba qiwaaman min 'ayshin aw qaala sidaadan min 'aysh famaa siwaahunna mina almas'alati yaa qabiisahaa famaa siwaahunna mina almas'alati yaa qabiisatu suhtun ya'kuluhaa saahibuhaa suhtan rawaahu muslim rahimahullahu taala alxamaala bi fathil haa an yaqa qitaalun wa naxwuhu bayna fariqayn fa yuslihu insaanun baynahum alaa maa yatahammaluhu wa yaltazimuhu alaa nafsihi wal jaa'iha al aafatu tusiibu maalal insaan wal qiwam bikasri alqaafi wa fathiha huwa maa yaquumu bihi amru al-insaani min maalin wa nahwihi wassidad bikasri siin maa yasuddu xaajata almu'wizi wa yakfiihi walfaaqa alfaqr walxija alaql kon alimaam alxaafiz annawawiyu muy indil avant-dernier xadis bi nga xam ne ci la lay tëje buntu bi bala ñu jàll xadis bi ñu génnoon muy xadis yi naa Sawbaan bii ñu génn muy cinq cent trente cinq juróomi téeméer ak fanweer ak juróom mum ne woon wa an Sawbaan radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man takaffala lii an laa yas'ala an-naasa shay'an wa atakaffalu lahu bil janna xadis boobu ñu ngi la doon wax ne xadis boobu engagement yi mu mooy comme ni ñoom Seydina Awf ibn <coughs> Malik Awf ibn Malik al-Ashja'i jëloon comme niñ ko gisa woon bi leen yonent bi alayhi salaatu salaam tas'alu an-naasa shay'a que bu kenn ci ñoom yaram waddoon du ko laaj kenn mais Sawbaan it noonu la ndax riwaay xam nga waxoon nañ la xadiis bi al Ahmad solo na ko na ko noonu al imaamu Nasaa'i rahmatullah alayhima riwaay yi ci imaam. Ahmad am na ñaari riwaaya yuñ ci indi bi nga xam ne mooy bu imaam Ibnu Maaja bi foofee Sawbaan ci boppam moom itam loolu da ko doon dal mooy yaram da doon wadde du ko kenn xoolal al imaamu Ahmad rahimahullah eh, indi na ko ci ñetti bërëb mu ne ci benn bi Musnadul Ansaar wa min hadiisi Sawbaan léegi mu ne indi jarul tàllale bi mu ne qaala rasulullahi wa sallam man yadmanu lii wahidatan wa admanu bi man yadmanu benn la ku may garanti lii wahidatan man yonent ba ne benn mbir dongo wa admanu lahu aljanna man nag rasulullah sallallahu alayhi ma garanti ko aljanna waaw qaala nee qultu ana ya rasulallah nee na Thawban radiyallahu anhu nee na ma ne man ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala yonent bay saa saam ne ko nag waahida boobu muy benn boobu nga may garantil mooy la tas'ali nnaasa shay'a bul laaj nit ñi dara qaala xadis bi mu ne fa kaana sawtu Thawban yasqutu wa huwa ala ba'iirihi fa yuniixu hatta ya'xudahu wama yaqulu li ahadin naawil niya voilà <laughs> mu ne fa kaana sawtu sawbaana yasqutu yarub saw saw sawbaan da doon wadda sawtu bi siin siin gu tooy comme mi fële bu ñoom aw fam na maalim bi da doon rot wa huwa ala ba'ire fekk mu ngi ci kaw war waayam benn giléem fayu neexu da koy yësal xatta yaxuda wàcc ba jëlal ko boppam wama yaqulu li ahadin du wax kenn ku nekk ci wet gi nekk ci suuf ne ko naawil niihi jottali ma ko mukk ndax lan engagement bi mu jëloon voilà lii lañ fàtte woon mooy Sawbaan loolee nga xam ne moom la ñoom Awf ibn Malik doon wax naan doon naa gis kenn ci ñoom bu yaram waddee du la kenn mu jox ko ko moo koy wàcc jël ko Sawbaan moom tamit loolee képp la doon def te bu dee ne ci yu yooyu nga xam ne yu suufal loo yar bu wadd nga nekk bu dee ci loolu la ñuy engagement bi lan ngay xalaat ci gën a màgg ci yooyu allahu akbar loolu lañ ne woon baax na euh, daal di koy euh, leeralaat <laughs> léegi nag buñ ñëwee ci suñu xadiis bii yaa vayag nañ la ko dig <laughs> mooy xadiis cinq cent trente six <coughs> juróomi téeméer ak juróom benn mu ne wa an abi Bishr xadiis bi mu ngi koy jële ci koo xam ne dakkantalam moo doon abu Bishr di baayu Bishr waaw man ah, la tuddoon Qabisa Qabisatu ibnu al-Muxaariq di Qabisa di doomu al-Muxaariq ibn Abdillah ibn Shaddaad ibn Abi Rabi'a ibn Nahik ibn Hilaal ibn Aamir ibn Sa'sa'a al-Hilaali al-Bajali Abu Bishr al-Basri waaw bokkoon ci Qaysu Aylaan radiyallahu anhu saxaaba yonent bi law <coughs> alayhi salaatu wassalaam annahu qaala nee na taxammaltu xamaala taxammaltu damaa yenu engagement jël engagement xamaala al imaamu Nawawi ci suuf mu ne al xamaalatu bi fathil xaa'i bul wax xuu bul wax xii non xa dañ koy masque ca kaw rëdd ca kaw xa ca xaaba an yaqa mooy lan mu ne an yaqa qitaal wa nahwuhu bayna fariqayn mooy ab xeex day xew diggante ñaari kuréel benn waay jóg fa yuslihu insanun baynahum benn waay jóg bëgg a yéwénal seen diggante waaye ci lan la koy teg xam na ne li leen jote mbiru alal la wala bu joxee bu ñenn ñi joxee ñenn ñi coow la jeex xeex ba jeex benn waay boo xam ne ku baax la jóge ne ne man engagé wu naa yatahammaluhu ala malin alal ji nga xam ne mooy waral kuréel bii jàpp na ne kuréel bee dañ ko waroon a jox alal joxuñu ko ba tax mu indi xare moom mu ne loolu man engagé naa ko yenu naa ko wa daal di koy mu saxoog moom ne moo koy moo koy la moo ko moo ko moo ko yatahammaluhu wa yaltazimuhu na ko waaye moom takkoon ak moom ala nafsihi ci boppam mooy léegi man may joxe dinaa leen jox yéen ñi ñu war a jox xale bi jeex bu ko defee xare bi jeex benn kuréel bi waaw kon loolu mooy xanaa la waaw nit ki mooy ñëw jël engagement ne ah gis na ne kat ab diggante ngi yàqu waaw toogul rek naan ah seen affaire la seen magu bopp la déedéet loolu du waxu ku yeewu yàlla tere waxu boroom xam-xam waaw déedéet nga toog naan ay mag yi bopp lañ seen magu bopp la ils sont mûrs et vaccinés yow yow xamoo li ngay wax waaw loolu nga xam ne nit ki <coughs> day engagé wu ne jël naa lii léeg-léeg mu nekk diya am koo xamante ni nii daa daa faat comme ni mu doon xewee ci tribu yi ba léegi problème de quartier ñu ne waa quartier sàngam <laughs> comme ne gisee ci booy yi rek <laughs> ah un mort dañoo battre à suñu benn koo xam ne ci suñu quartier bii la bokk te quartier waa sàngama ko def tey ñu koy lijjanti waaw waaw ba xeex di am waaw na sax lu ci jot a faatu ñeneen benn waaye gis ne lii daal jëmul kër waaw mu ne man daal gis ñaari mbooloo yi ñu ne non dañ ñoo war a indemniser voilà ñoom ñu ñu faatal cinq millions lañ ñu waroon a jox joxuñu ko ba pare ñuy wax ñu ñuy provoquer ah. nga ne mën na garde ngaar daaju naa loolu le ngir lan ngir deret dina tuuru diggante ñaari kuréel yi wala gi jot tuuru mu daal di arrêté waaw waaye loolu benn affaire la te moom la al imaam nawawi wax ni ñoom ibnu Malik ñoo ibnul Malak rahimahullah moom itam loolu la wax kantaal imaam at-Tibi rahimahullah mu ne xamaala ba léegi day tekki li nga xam ne nit ki da koy ngaar daajoo ci alal yenu ko ne moo ko engagement boo xam ne moo koy jël ngir fay loo xamante ne bu ko fayul kuréel yi dañuy continuer di xeex waaw mu dem daal di lebi waaw mu ne minal min ma waa ji ay maa yatahammaluhu al insaan min al maali ay yastadiinuhu wa yadfa'uhu li islaahi dhaatil bayn waaw fa tahillu lahu sadaqa waaw waa ji day ñëw dem lebi waaw ginnaaw bi mu waxee ñaari kuréel yi waaw lu xew non kon non ñoom dañu ñoo war a yor lii dañ ñoo yoreel suñu alal ne duñu ko jox loolu nag comme que wax nañu tudd nañ wax nañ ci wàllu njëkk xamuñu loolu ñun dootuñ leen ko baalati képp ku fi jaarati seen alal dinañ ko nangu géegi bañ nangoo leen ñi li tamit réagir ñoom itam alal yële nangu jaar fa ñu nangu affaire yi nag indi ay xeex seen biir ba ay deret commencé di ci tuuru walla nar cee tuuru benn waaye jóge nee laaj ne ñaata la woon. ñu ne ah cinq millions la woon waaw cinq millions la mu dem lebi waaw yastadinuhu dem lebi ko comme que moom am nañu mu xam mu leb leen cinq millions ñëw ne leen du lii la woon wax ñaari kuréel yëpp ñu ne waaw mu jox leen ko bu ko defee mbir mi arrêté fi léegi nag bu defee sauf que moom comme que da koo leb ah <laughs> nu mu koy fay waaw kay bu boobaa nag fa tahillu lahu sadaqa kooku moom dina dagan waxuma la sarax kese mais zakat dañ ko koy jox wal gharimiina day dugg ci biir foofu waaw allahu akbar allahu akbar waaw mais al imam at-Tiibi rahimahullah mu daal di ciy yokk am sol mu ne idaa lam takun al xamalatu fi l maasiya waaw à condition waa ji li muy ngar daa joomu bañ a nekk coo xam ne mooy yàlla la nga ma luy ah <laughs> waa manu la dem di engagé wu ci loo xamante ne mooy yàlla la gaa yoo xam ne imaginer <laughs> ay braqueur la ñoon alal seen alal yépp ci sàcc lañ ko jële ak dogaale nit ñi léegi gan yooyu di xeex yow nga ne xam li may def man bon parce que gang bile nee na gang bee dañ leen spolier parce que biñ defee am na benn <coughs> braquage boo xam ne il l'ont fait ensemble ñoom ñoo àndoon dem def ko sauf que bañ ci pare niñ ko séddoo baaxul waaw parce que ñee dañ ñoo duper quoi waaw le gang des Z on dupé le gang des X waaw te nag le gang des X duñ leen ko bàyyi la waaye pourquoi on a fait l'opération <laughs> braquer waaye yow mooy la casse du siècle waaye <laughs> ñu toj affaire bi am am lu bari ñu ñëw di ñu jox ay ay ay ay quarante pour cent alors qu'on était cinquante cinquante la waroon doon léegi gars yi nar a ci lool yow nga ne jóge nee ne non léegi lenn la ñaataa des ñu ne la deux millions ci des yow nga ne damay dem <laughs> lebi deux millions ngir fay gang bi beneen gang bi x non non loolu mooy yàlla la déedéet ndax wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan la borom bi wax lii leen dimbaliwante ci ak njekk mbaax ak ragal yàlla waaye bu leen dimbaliwante mukk ci li nga xam ne mooy yàlla la loolu moo tax lu am solo boo fi engagé ci yoo xamante ne nii ñoom seen lépp lu baaxul la yow nga demati wala waa ci boppam dem di engagé wu dem sàcc moom <laughs> ne man maa engagé wu boo xam ne léegi nañ jël beneen cas mooy du ñi jote ñoom seen alal dagan na waaw dañ leen a rayal seen nit wala dañ leen a yàqal seen tool kaay ne leen nag bi ñu woowee experts yi ñu def ne yéen waa sàngam yéen a ko yàq léegi nag. lii ngeen war a fay gars yi ne dara lañ fayul moo di xeex xam nga loolu dagan na mooy gars yi c'est normal ñu fay mais bañ yow nga ñëw ne waaw man engagé wu gis leen ñaata la gars yi ne la cinq millions nga ne baax na yow nga bàyyi <coughs> ba kii <coughs> ba guddi jot nga dem braquer ji banque ñëw ah joxe ko wala nga sàcc yi fi jàmbur noonu bu boobaa yooyu yëpp dara du ci baax non il faut mu nekk ci loo xam ne du nekk ci marché kon gis nga mu ngi noonu kon alxanala al sayna Qabisa radiyallahu an mu ne nag man taxammaltu damaa yenu xamalatan kon xam nañ mooy lan waaw loo xamante ne nii daal alal la ju ma engagé sama bopp ne maa koy ngaar daaj joo ndax bu ma ko deful deret tuuru bakkan rot ah bu euh, bu ko defee noonoo bi di gën a yokk ma ne nag man engagé wu naa ngir fay loolee waaw bi ma ko defee nag ah mooy mbir mi daa diis ci moom moom manu koo fay moom kese waaw ndax xarala lenn la mooy nit ki de toute façon day nekk koo xam ne ki ki mën a def lii koo xam day am notoriété mooy day am nekk koo xam ne kilifa la koo xam ne am na ñu ko wóolu te gars yi ñaari côté yëpp dañ koy wóolu dañuy xam ne ah diw moom diw moom vraiment moom bu waxee moom kilifa la goo xam ne xamawuñ ko caaxaan te tamit lépp lu mu dugg gis nañ ne bokkul ci ñuy njuñ jaaj quoi moo tax loolu ki ko mën a def tamit il faut nga am nga jumaam si t'es pas amin si t'es pas jub de toute façon ñaari kuréel yi kenn euh, bu la kenn ki d'accord ale it ñeneen ñi dañ naan non non non ñun parce que xam nañ ne yow t'es pas t'es pas sérieux quoi wala yaa femme t'es pas sérieuse waaw kon kooku il mu nekk koo xam ne kilifa la goo xam ne kàddoom dafa am kàddu te am na ñoo xamante ne nii pare nañ ngir ko. waaw léegi te mën na nekk borom alal mu nekk borom alal nekk kilifa mën na nekk chef de quartier mën na nekk ku nekk ah mën na nekk ku lu ne mën na nekk chef d'entreprise mu gis affaire bi mu ne mais qu'est-ce qui se passe ici ñu ne mais fii daal lii la ah. ñoom daal euh, temps yi yépp ay xeexoo la waaw mu ne ah oui mais pour quelle raison gars yi wax ko ne ko lii wëg lii ah ñaata lañ ko jaay ne douze millions moom de toute façon chiffre d'affaires am matul lool mu gis gaa yi <coughs> gaa yi xam ne ah waa Zewude moom entreprise bu mag bi nga xam ne suñu doom yu bari fa la ñuy liggéey mu ne waaw léegi man engagé wu na léegi na xeex bi yem ñaata yi lañ leen war a jox ak ñan lañ war a jox ñu ne ñee ñaata douze millions léegi man dinaa lijjanti douze millions joxe ko kooku bu xasee joxe lool léegi luy xew mooy daa diis ci moom. <laughs> boroom alal la mais mbir mi gis na ci moom bu boobaa kooku bi nga xam ne nag xabisa lu mel noonu la def kon comprendre nañ mu ne nag bi ma defee lool fa ataytu rasulallah ah jaaxle dugg ma nag <laughs> lu ma koy faye li ma lef ba joxe ko ma dikkal yonent bi alayhi salaam wala tamit mën na nekk leen nit ki jox leen kàddoom ne leen man dinaa ko res léegi arrêté leen xeex bi maa ngi lijjanti ci mbir mi léegi nag mu ñëw gis yonent bi alayhi salaatu salaam loolu yi mën na nekk noonu waaw mu diggal yonent bi alayhi salaatu salaam as'aluhu fiiha ma ko ciy laaj ci mbir moomee ngir mu jàppale ma ci sama xamaala gi lii nga xam ne maa ko yenu ngir fitna gi jeex ngir deret bañ tuurooti fa bi ma waxee yonent bi alayhi salaatu salaam exposé ko wax ko mbir mi ni mu deme fa qaala mu ne ma aqim waaw toogal fii mooy defal Medina ndax dëkkul Medina waaw mu ne ko defal Medina hatta ta'tiyana sadaqatu fa na'mura laka biha toogal fii Medina ba ni nga xamante ne nii ci nañu zakat yi di dikkale alalu zakat yi waaw ndax borom bee leen ci boole wal gharimiina mooy ñi àndetewu ñi nga xam ne bor yi moo leen waraf te ñooñu nekkul rek nit koo xam ne boru boppam la waaye kii da ciy bokk nga xam ne même borom alal la waaye day dagan mu jël ci zakat ji parce que dafa engagé wu loo xam ne moom attanu at na ko kooku duñ ne ko ah non non da ngay fumiste fumiste lu fumiste que yaa ngi lënc matoo manoo koo sàqami ñuy wax ngay lëncaat leneen naan la yow doo bàyyi li ngay wax loolu di makaarimul axlaaq waaw loolu di makaarimul axlaaq moo tax al imaam <coughs> <coughs> ki dëkkoon yaman imaam bi dëkkoon yaman <coughs> eh, moo sara Naylul Awtaar al imaam ash-Shawkaani voilà rahimahullah mu naan loolu nag ci arab yi buñ ko mosoon a def loolu lu rafet la woon waaw loolu lu rafet la woon nit ñi te na ñoom buñ la mosoon a yëg yëg ne nit ki lool la def dañ doon gaaw ñoom ñëpp ngir di ko jàppale ci loolee ndax loolu min makaarimil axlaaq waaw <coughs> dafa bokk ci teddaangee jikko yi nga xam ne ñoom même ca jaahiliya dañoo xamoon ne waaw oh, oh, ki def lii de moo tax dañ ko doon gaaw ngir jàppale ko kon nag mu ngi noonu kon nag nan lay sharia di ñëwee shariatu rabbil alamin hein ba pare naan gaa waajooju nii yow ngay wax yaw mi doon wax sànq naan waa ji non attention eh saa yi mii dafa fumiste dañ naan la déedéet loolu min makaarimil axlaaq waaw bu dee yéeféer yi nga xam ne gëmuñu woon dara ñoom ñooy njëkkante ci makaarimul axlaaq yooyu doon ko defal bu ñu xamee nit ki noonu ngay xalaat jullit bi waaw loolu bu wàññi mukk dayoom waaye bal da koy yokku te da koy yokku li nga xamante ne mooy dayo waaw ba nga xamante ne pare na ngir jañ fitna koo xam ne naroon naa taal li nga xam ne mooy alxarbu bayna qabilatayn wala euh, ñaari côté waaw naroon naa taal fitnaay xare léegi kon nee na ba dikkal yonent may sarsam yonent may ne ma aqim ne ma desal fii Medina waaw aqim hatta ta'tiyana sadaqa desal fii ba ni nga xamante ne nii ci lañu zakat ji di dikkale fa namuralaka biha bu ko defee ñu daal di ciy jël daal di la koy daal di la ciy digal loo xam ne di nañ la ko jox waaw <coughs> Allahu akbar léegi nag <laughs> waaw ngir loo xam ne ci xamaala ji ma participer ci wala bu mënula fay lépp ma jox la ci loo xam ne daal dina la doy waaw wala lu ko jege summa qaala nee na ginnaaw yonentu waaye saa saam ne ma yaa Qabisa woo ma ne ma yaa Qabisa waaw yow xabisa al mas'alata gis nga ak laaj laa taxillu illa li ahadin salaasa lu dul kenn ci ñett yi ma lay bëgg limal fay yaa ngi déglu <laughs> waaw wa'du saadiqiin <laughs> waaw waxoon nañu ko mu ngi nii léegi ñett ñii képp a mën a laaj waaw mu ngi ko ñii kese la dagan ñuy laaj ki ci njëkk rajulin parce que illaa li ihda li ahadin salaasa rajulin banal rajulin góor goo xamante ne nii loolu nag obligé wul ñu ne góor kese lay doon mooy nit koo xam ne mën na nekk jigéen waaw benn femme boo xam ne bu ñu xam la waaw ajaa diw wala soxlawul sax muy nekk ajaa waaw mais muy koo xam ne gaa yi naw nañu ko mu gis lu mel noonu bu mu toog rek naan ne ko góor ñu def déedéet an góor waaye yow ci nga <laughs> boo mënee defal nga ñëw gis leen wax ak ñoom gars yi ah ko ko mu nekk ku gars yi respecté waaw ñaari côté yëpp am luñ koy xoole ba pare respecté ko xam ne kii moom du waxu du du caaxaankat quoi waaw waaw ajaam na ko mii de ah gërëm nañu ko waaw bu ñëwee ñëpp déglu ko mu wax ne waaw léegi lan la ñu wax ko mu ne léegi man maa engagé wu loolu douze yi maa ko engagé wu dinaa leen ko jox léegi nag bëggatuma dégg fi coow yéen ak may dégg ko waaw loolu baax na loolu moom bu dee loolu kay masha Allah c'est bon léegi nag yeneen tubaab yi sax ne yow ab yi sa xamal na laaj daganul lu dul ci ñett kenn ci ñett yi ku njëkk ci rajulin waaye joo xam ne taxamala xamaala mooy daa def comme yow li la dal xabisa dafa yenu engagé wu xamaala loo xamante ni nii alal jumu engage wu ngir fay fitna diggante ñaari kuréel fa xalat lahul masala kooku nag laaj daal di dagan ci moom waaw waaw mooy laaj ci cosaan dafa xaraam comme ni ñu ko gise woon mais daruura la mooy moo tax lii lépp mooy li ñu la doon wax naan statut medd la waaw moom medd mi yem waa ji nga xam ne dafa nekk ci loru moo tax al imam waaw wa zammi su'ali min ghayri daruura waaw ŋàññ li nga xam ne mooy ak laaj lu dul loo xamante ne lor moo ko war kon nag medd googee di laaj mën nañ ko gam-gam leen medd dafa xaraam nit ki di ko consommer di ci def di ci jaari ngir am waaw loolu lii góor goo xam ne wala nit koo xam ne dafa yem ngir fay fitna alal joo xam ne moom la engagé wu ba mu ko defee mbir diis na ca moom fa xalat lahul masala mu daal di dagan ci moom mu dem laaji yu yusibaha ba ni nga xam ne lay jote alal ja douze million lañ waxoon bu jotee douze millions gaa yi participer génn lipp yi waaw gaa yi génn kañot yi ku nekk yëgle ko publier ko ci face page Facebook yi publier ko ci page euh, YouTube yi publier ko ci page WhatsApp yeeg Insta euh, waaw waaw euh, Instagram yi mooy réseaux sociaux yi ak yi nga xamante ni mail yeeg hmm, tract yeeg muy flyers yeeg yooyu yëpp ba joxe nag ba mbir mi ñu ne cagnotte bi mat na on cherche on cherche douze millions de francs mu mat. bu boobaa mu ne xatta yusiba bu ko matee rek summa ginnaaw bi yumsik mu arrêté ci saase non bu ko matee moom arrêté ci saase la amatul continuer ah tee ñoo ba mu dem rek déedéet waaw moo tax comme li lit di def gaa yi nga xam ne dañ lay defal buñ kiiwee ñu ne la affaire bi fii la yem waaw amagul ne trente pour cent jàllagul na gaa yi di participer waat mu def quarante pour cent gaa yi participer waat ngi gis ne voilà dans combien de jours lañ koy tëj wala yooyu ba mu ngi dem nga gis bu matee sans pile jeex na waaw mooy arrêté waaw bien sûr boo ci génnee frais yi nga xamante ne nii boo ko ci génnee comme que gars yi ñoom ab liggéey la tamit waaw mooy plateforme yi ngay utiliser bu dee ñoom defuñ ko gratuit da ngeen di fay waaw loolu dafa jaadu ndax ñoo la may nga jaar foofu ñu ne la ñun lii lañ ciy jël loolu dañ ciy bàyyi xel waaw loolu dañ ciy bàyyi xel waaw boo jëlaalee loolu lépp nga ne leen ñaata la ñu wax la nga ne leen kon ñun kaño bi day dem ba fii bu ko defee yéen ngeen jël ci li ngeen man a am ñun mu mat sëkk bu matee sëkk nag jeex na moom la leen tubaab saa saan wax mais waajooju dina dagan mu lekk xatta yusibaha ba ni muy joti la nga xam ne mooy la mu engagé woon somba waaw ñaata la woon bu ko matee summa ca saase ginnaaw gi yum si ku day arrêté ci saase waaw kookoy ku jëkk ki keneen koo xam ne laaj dagan na ci moom wa rajulin benn waay boo xam ne asaabathu jaa'iha waaw góor goo xamante ne ni <clears throat> da koo euh, laaj man nga ne rajulun mooy boo defee deux points li tàmbaliwaat mu nekk mubtada waaw loolu it mën naa nekk rajulun tahammala hamala ak rajulun asaabathu jaa'iha voilà mu ne kon wa rajulin waaw keneen koo xam ne ñaareel koo xam ne dagan na mu laaj mooy koo xam ne asaabathu jaa'iha jaayixa moo ko dal mooy jaayixa jaayixa euh, wax na ko <laughs> mu ne wal jaayixatu al aafa maal al mooy benn catastrophe waaw moom law français catastrophe waaw moo xam la catastrophe financière boo xamante ni tusibu dafa yàq maala insaan alalu benn nit waaw ñëw mooy ijtaahat mooy istasalat da koo déjjati mooy gis nga moomeelam im amoon lépp la yàq loolu nag mën na nekk afa ard euh, samawiya wala ardiya nga dama lool man mën na nekk catastrophe boo xam ne ci asamaan si la jóge mooy ay ngelaw imaginer koo xamante ne góor goo xamante ne moom alalam yëpp am mbay la woon toolam yii la amoon ngelaw li ñëw ñépp luy garab waddal na ko garabu màngo yépp la daaneel lépp nekk à terre waaw ka annahum moom mel ni ajazu naxlin xaawiya waaw lépp afa samaawiya yoo xamante ne ci asamaan si la jóge waddal lépp wala ay grêlons comme niñ koy gise gaa ci seen toolu raisin yi waaw bu dee julli nag du raisin boo xam ne sàngara nga koy soppi déedéet boo xam ne ay jus nga ciy def ak leneen loo xam ne lu dagan la ay ay intempéries am ay grêlons yoo xam ne yu ay ay ay ay yu mel ni bañ bali tañ si ñëw toj yëpp yàq xool bi waaw loolu mooy jaayixa waaw daal di ñëw iji taaxat daal di istasalat waaw moo tax mu ne mooy li nga xamante ne al jaayixatu al aafatu tusibu mal al insaan catastrophe la boo xamante ne nii bu ñëwee day yóbbu lépp alalu nit ki waaw ay magasin la amoon waaw mu am incendie fa nga xamante ne mooy marché central ba fa nga xam ne fa la alalam yépp nekkoon magasin biñ ko xamee lépp takk lépp nekkoon dóom waaw waaye ay tool la yor fii ci Bawol waaw am bënd am lépp yàqu toolu xaal yi fii ci Puuta fii lépp lépp yàqu waaw kooku kenn du toog naan ko saay alors garaawul ah on a pitié ban pitié ban pitié c'est mais ça ne suffit pas kooku noonu nga xam ne nu mujj du jour au lendemain ça va y devenir il était riche mais il devient pauvre léegi léegi léegi waaw waaw ay camion la yoroon nekk un grand transporteur waaye daal ay gars yoo xam ne seen xol yi daa mel ni xeer ci ne waaw ñu seen xol yi bon ci alal gi mu yor ñu bàyyi ba guddi rek ñu daal di roose essence entrepôt ba mu def fourgon bi nga xam ne moom lay livrer moom lay liggéey wala camion yi kos rek stal lépp tàkk entrepôt bi tàkk waaw chef d'entreprise la waaw boo xamante ni nii meew lay defar usine meew la yor waaw gaa yi ñëw wala rek muy court ki yu am loo xamante ne ci branchement yi comme ni muy xewe rek mu dekk rek daal di exploser waaw lépp tàkk waaw jàpp ko noonu jàpp ko noonu waa ji de benn kaar la yor boo xam ne kaar bii moom lay defe Touba Njaarim wala Touba Dakar waaw moom lay liggéeyee moom lay defe Ziguinchor Dakar orelam bii waaw orel bi far yàqu nag waaw waa ji daa oto boo xam ne taxi la gaare ko buntu këram gaa yi taal ko waaw waaw te comme que moom daa am lu mu defoon mooy bam ba muy jëndi oto bi manoon naa def assurance tout risque mais dañ ne ko daal laaj boroom xam-xam yi ñu xamal ne ko assurance tout risque manoo ko am lu tax parce que assurance ci boppam ci ci ci cosaan daganut léegi nag dafa bokk moom mbir mi ñu nekk di ko wax benn la ak yi nga xam ne ci cosaan dafa xaram mais dañ la koy permettre mooy lan mooy assurance charia euh, du d'accord ni ñuy demee ni ñu koy defee nii. mais comme que mbir mi ndax benn xam lenn la mbir moo xam ne yow da toog ñu ne la léegi ñoo la assuré ñoo la garantie mois bu nekk lii ngay fay ngay fay di fay di fay di fay te affaire bi mooy gars yi ñoom imaginez bés boo amee problème gis nga problème yi yow yow bi bi ngay fay mooy doo ñu jël ñoom moom weer wu nekk le vingt wala le quatre wala le cinq c'est calé du ñu raté mukk te bés bu ñu ñëwee xëcc ci jàllul ñu ne te pas solvable gars yi duur lay léegi yow soo doon problème gars yi di nga leen topp di daanaka trois mois après ñu lay dóor a yónnee expert entre temps looy def ñu taxaw di la bu layak ay kàccak ñoo xam ne dañuy toog dara lañ deful waaw waaw dara lañ deful di lekk alalu nit ñi bil baatil ci neen waaw ci neen léegi waa ji ba mu laajee ñu ne ko loolu moom ñu dayam moom ñu dayam du dafa xaraam ci dosaan mais nag comme que mënu gi gars yi boo amul assurance duñ la ko jox oto bi nga yor boo amul assurance doo dawal infraction la te nag pénal waaw boo fi dawalee loolu man nañ la yóbbu tëj la ba pare ak amende yi ci tegu te c'est obligé bu boobaa nga ne ngay jël ñu ne nag maa ubiha li darura yuqaddaru li qadariha lépp loo xam ne dañ koo daganal parce que daa am lu tax lor moo taxaw mu nekkoon lu xaraam ñu ara ñu daganal ko comme fa man turra mooy ñëwaat ghayra baghin wala aad fala isma alayhi képp koo xam ne dafa loru te nekkul koo xamante ne ni day jalgati waaye di delluwaat ci mbir mi kooku amul bàkkaar ñu ne la nag mbir mi foofu kese la mais borom bi ah ghayra baghin loolu mooy yuqaddar kon dañ koy natte darura giñ la may ne la mën ngaa def ndax loroo la dugg dañ koy natt ci ay nakkam waaw ndax al amru ida daqa tasaxa wa ida tasaqa daaq mooy beneen règle la mbir mi bu dee dafa xat sharia du ne eh, non non non topp leen eh, ah, ne non amul sa non non non c'est comme yu radicale yooyu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra la borom bi wax borom bi dëgg-dëgg lim nammal dong mooy yomb yomb nammalu leen ay ay weñ sooki métti métti moo tax bu boobaa dañ naan la waaw man ngaa jël assurance mais nag du bu la neex ngay jël waaw manoo koo jël yow li nga xam ne mënu la ñàkk boo ko amee dawal kese ngay jël muy tiers mi tiers minimum xaw ma ndax boo ko amee tegu ci tali bi am ko risque bu la taxawloo contrôle bu am policiers yi di la contrôle buñ ko gisee duñ la wax dara dinañ la yow yaa ngi en règle waaw bi dina ndaw ngay jël waaw comme ni nga xam ne ñebe mi boo ciy lekk yow mënoo ñëw di lekk waaye yow yow ngay continuer waaye da ngay lekk lu la téye boo kiiwee doy na nga arrêté ci saa si léegi waa ji bi ko sëriñ bi waxee lool boroom xam-xam bi wax lool mu jëloon lool nga xam ne kaas amul kon garantie kaas amul garantie vitre buñ la toj bu toj amu ci yooyu yëpp amu ci. waaw mais daal yi mën na ñàkk moom dinañ la ko garanti waa ji fi oto taxem bi ay gaa yoo xam ne dañ koo soxore léegi ñu defum dara waaw gis ne sawaay daal mu ngi xëy di yor njabootam gaa yi daal di koy jalouser ko waaw bàyyi bu guddi rek ñu taal oto bi kenn xamul kan la waaw kooku jaay xala kooku ci la waaw rajulin ñu taax waaw léegi nag topp ko ah as wa rajulin asabathu ja'iha ijtahat maalu maala ab ab catastrophe boo xam ne kon mën na jóge ci asamaan ay taw yu ñëw yàq tool bi ak yiñ wax nii yépp waaw wala ay gënaloolu ñëw yàq oto bi tël tël tël tël les mel nii dañ ko doon rëkk ay kuur kooku kenn du toog ne ko demal xool demal wayow doxal fooy wayow sa kalandoo bii nga xam ne moom lay defee euh, fii ci ci marché Caaroy gi wala marché Caaroy gaar wala Pikine waaw kii ci tali bu bees nga xam ne moom lay liggéey mooy li muy kii wala façon bi nga xam ne moom la yoroon di ci def ay chargement butéelu gaz ak yooyu fas wi daa jekk rek daal di daal daal di eh, eh, am am am am ko ko posone wala iyaazu billaah ndax soxor waaw wala am yu jógee loo xam ne ay ay kii la daal di koy faat waaw bu boobaa yow kooku kooku nag déglu mooy ñii kon misaal yi leer na foog bari na léegi nag xis ala zalika ci li ñu la wax lool nag daal di ci natt yeneen yi waaw yeneen tubaab yi saa saa ne ñaareel ki nga xam ne moom laaj dagan na ci moom wa rajulin asaabathu góor boo xam ne daal dinay laal góor ak jigéen a ci yam nit koo xam ne laal na ko jaa'iha ab catastrophe boo xam ne ji taaxat maa la dafa déjjati dafa dafa débouloné waaw yëkkati simpi lépp luy alalam amatu ci dara mu retrouver néant nu waaw mu ne kooku nag fa xallat lahul masala bu ko defee kooku ca saase dina dagan mu laaji mu dem ñaani hatta yusiba qiwaama waaye moom lañ la doon wax yuqaddaru bi qadariha waaw hatta ba kera yusiba lay jote qiwaaman min aysh lan mooy qiwaaman min aysh al imaamu an-Nawawi rahimahullah ca suuf mu ne wal qiwaamu bi kasri al qaaf yi waaw bul wax qawaam bul wax qawaam qii maska suuf waaw mu ne bi kasri al qaafi qaaf gi danga koy maska suuf wa fathiha waaye it qabi man naa ne waaw man nga wax qadak ki moo gën a siiw waaye fabi am na mooy xa xawaamaa waaw mu ne huwa mooy lan maa yaquumu mooy li nga xam ne bihi amrul insaan ci la mbiru nit ki di taxawe min maalin ci alal wa naxwi yi ak yu mel noonu yoo xam ne mooy tax mu dund waaw mooy